Euh, as-Sindi rahimahullah mu ne ay liñ ci jublu mooy maa ariftu hadhihi al-kalima lakum wa ma tafakkartu fi kalamikum hatta a'rifu anna hadhihi al-kalima tasduru ankum wa law araftu lanahaytukum anha waaw mu ne wabil jumla fan nahyu laysa mabniyan ala mujarradi ru'ya bal huwa mabniyun ala annahu alima qubha hadhihi al-kalima li annaha tawahhum ah, li annaha tawahhum al-musawati voilà mu ne yeneen saa salaam li mu li li muy tekk mooy masumaa bàyyiwu woon xel bu baax xalaatu ma woon bu baax ci li ngeen di wax ba li nga xam ne ci lay bàyyi euh, laay ràññee laay xame que ne yéen ndeke kàddu gu mel nii yéen a ngi koy wax yéen a ngi koy wax waaw waaw loolu mooy du ci kanamu yeneen saa salaam lañ ko doon waxee loolu la bëgg a wax mooy duñ doon ñëw ci kanamu yeneen saa salaam naan ko. masha allah am na ku ko waxoon dinañ gis euh, hadith ibnu euh, abbas bi waaw lu lay wan ne kon lii al imaam as-Sindi al madani laa doon wax mooy dëgg mooy ne du ñoom dañ doon ñëw ci kanam yeneen saa sam naa ko masha allah masha allah wa sha muhammad waaye loolu mooy ñoom bu ñu doon waxante seen biir yeneen saa sam ne loolu bu ma ko yëgoon doon naa leen ko tere loolu la leen di wax voilà moo tax mu ne kon tere gi nekkul rek ci gént gee tax mooy yoneen saa sam bu ko yëgoon ni ñu ngi ko doon wax doon na leen ko tere mais gént gi daa ñëw waa ji yow leeral que ne ndeke ñoom ñu ngi koy wax mu tere leen waaye am na ñoo xam ne dañ doon ñëw kanta képp ku ko mas wax ci kanamam dala ko doon tere voilà kon loolu lay wax nii ne amaa wallah in kuntu la'rifuha lakum quulu wax leen ma sha allah wax leen lu soob yàlla summa ginnaaw gi waaw parce que borom bi amul parce que li tax mu tere leen lii parce que mooy day xaw a def deflew kàddu gi que borom bi ak ab jaam ñoo bokk ci nammeel gi foog borom bi moom mu nammee foog diw bokku ci ñoom ñaar mu door a dox loolu mooy même bu dee xam nañ ne saxaaba yi li ma la doon wax sànq jubluwuñ ci woon loolu xaashaahum radiyallahu anhu waaye teewul yeneen saa salaam dagg lool ndax saddu zari'a la waaw day def defle comme si namm namm yàlla ak namm namm yàlla jaam ñoo yem kon gis nga lii waaw akbar léegi nañ xool al imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhi comme bii la rek voilà ci ribi tamit la jaar jaar ci sayna hudayfa ibnu al yaman ci sufyan mu jële ko ci abdul malik mu jële ko ci ribi an hudayfa hmm? mu ne ata rajulun an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala inni ra'aytu fil manami anni laqitu ba'd ahli al kitabi fa qaala ni'ma al-qawmu antum lawlaa annakum taquluuna maa shaa'a allah wa shaa'a muhammad fa qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qad kuntu akrahuhaa minkum waaw mais gisoo lii mooy leeral bële dane benn waay dafa gént gis benn waay ci waa ahlul kitaab mu naan koy ëskëy yéen a baax kenn gënu leen yéen ay bu dul woon ne du ngeen wax bu ngeen bàyyi woon wax ji ngeen di wax maa sha allah wa sha muhammad sallallahu alayhi wa sallam kenn du leen gën yeneen saa saam ne qad kuntu akrahuha lakum lii bañaloon naa leen ko kàddu gi waaw fa qulu deen wax ma sha allah thumma shaa muhammad sallallahu alayhi léegi xoolal xoolal xoolal al imam ibn abbas pour wax la képp koo xam ne mas ngaa wax kàddu gu mel noonu ci kanamu yoneen saa saam yeneen saa saam da lay recadrer kon ñii liñ doon wax mooy fañ ko doon wax yeneen saa saam new fa comme rek ni ku nekk ne da ngaa gëm sëriñ diw boo nekkee fenn di ko waateeg di nangam moom sax mën na koo ba ñu yëg ah mën na bañ a yëg ni gaa yaa ngi koy waatee <laughs> léegi ab benn bés ab guddi gi kenn di ko wax bu tere ko ko voilà <laughs> loolu day am ah voilà ne pensez pas que ku ngeen dégg gaa yi di ko waate rek daa gërëm loolu ah ah non que moom da kontaan waaw xoola euh, euh, al imam ibnu Maaja rahmatullah alayhi hadith sayna bi ñu gis sànq. ba léegi même càlla la ñu na Hisham que Hisham ibn Ammar <laughs> mi doon dóor yar yi tey jëlewu ko ci Sufyan waaye ci ay ibn Yunus ibn Abi Ishaq ah, ah as-Sami'i al-Hamadani moom ci la ko jële moom mu jële ko haddathana mu ne haddathana al-Ajlah al-Kindi mu jële ko naan al-Ajlah ah, muy ibn Abdillah ah, al-Kindi moom moom moo ne an Yazid ibn al-Asam mu jëla ko ci keneen di Yazid ibn al-Asam an ibn Abbas Yazid ibn al-Asam ah Yazid ibn al-Asam rahimahullah ah, Abu Awf al-Kufi ar-Raqi al-Amiri al-Bakka'i rahimahullah génn àddina 101 nekkoon siqa al-Ajlah mais nag moom la gaa yi di xaw a kii moo am ci moom ah, mais ñenn ñenn saduq la ah, rahmatullah alayhi léegi moom ba léegi mu jële ci kon Yazid ibn al-Asam an euh, ibni Abbas mu ne daa mu jële ci Seydina wa mawlana Abdullah ibnu Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhuma mu ne ak annahu qaala mu ne qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam hmm? <laughs> ah euh, bii sax ginu la leer mais dinañ ci dina ñëw bu imam Ahmad bi mu ne yeneen saa sallam dana idaa xalafa ahadukum fala yaqul ma sha Allah wa shi'ta walakin li yaqul ma sha allah thumma shi'ta bu kenn ci yéen waatatee bu mu ne ah bu mu wax mukk ma sha allah bu soobee yàlla hmm, wa shi'ta ta soob la déedéet walakin na wax li yaqul na wax ma sha allah thumma shi'ta xoolal riwaay bi gën leer mooy bu imaam ahmad bi waaw imaam ahmad dane anna rajulan qaala mooy ibn abbas ba léegi radiyallahu anhu ma jaru ñu jaar càllal yi mu ngi ci wa min musnad bani hashim musnad abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma mu ne anna rajulan qaala linnabi sallallahu alayhi wa sallam ma sha allah wa shi'ta fa qaala lahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam <laughs> eh, aj'altani wallahi adla bal ma sha allah wahdahu <laughs> ibn abbas radiyallahu anhuma nee na benn waaye daa ñëw ci yoneen sallallahu alayhi wa sallam ne di wax nag ba ne ma sha allah wa shi'ta bu soobee yàlla soob la yow yoneen sallallahu alayhi wa sallam yoneen sallallahu alayhi wa sallam ne ko eh, <laughs> ajaltani wallahi adla da nga may def kéemu yàlla mooy misl nazir yaa yow du man nga bëgg def kéem mooy yemale maag borom bi loolu nga bëgg a def bal waxal ma sha allahu waxda waxal bu soobee yàlla moom dong voilà <laughs> gis nga moo tax ñoom xojaay fa gële mooy ñoom dañ ko doon wax foo xam ne yoneen saa sam new fa mais sinon képp ko bañ a wax ci kanamam da la doon recadrer da la doon recadrer waaw benn bi Ibn Abbas dana samia dana yoneen saa saam sami'a rasulullah saa rajulan yaqul ma sha allah wa shita qaala bal ma sha allah wahda <laughs> yoneen saa saam dégg benn waay naan bu soobee yàlla ak yow yoneen saa saam ne ko déedéet li am mooy bu soobee yàlla moom dong allahu akbar <laughs> waaw te ji daa ñëwoon doon wax ak yoneen saa saam moo wax yeneen riwaay yi ñoo ko leeral ah imaam Ahmad jëlee ko ci Yahya ibn Sa'id al-Hafiz al-Qattan mu jëlee ko ci Ajlah euh, mi ngi gisoon sànq mu jëlee ko ci Yazid ibn al-Asam moom mu jëlee ko ci Ibn Abbas mu ne jaa'a rajulun euh, benn waay daa ñëw ila nabi sallallahu alayhi wasallam yuraaji'uhu al-kalaam di waxtaan ak moom di dégg ñuy jokkalante wax ci biir wax ji waa ji fa qaala ma sha Allah wa shi'ta bu soobee yàlla soob la fa qaala yàlla saa soobee ko ja'altanii lillaahi ah. ja'altani lillahi abda ma sha Allah wahda waaw yoneen sa sam na ko man ngay defal man ngay boole yàlla di ma def ak yàlla kenn ah déedéet sha Allah bu soobee yàlla moom dong waaw léegi nag lii lépp boo ko gisee da ngay xam ne léegi ana lan lañ la man a wax yoneen saa salam wax na ko ñoo xam ne ak waaye gént ñëw ne leen ñoom lii la ñuy wax mu ne lool ka kàddu la goo xam ne dama leen koo bañaloon waaw bu leen wax loolu bu ngeen ñëwee bay wax masha allahu summa ginnaaw bi nga xam ne ñaar yu détaché wu la bokkuñu ñaar la yoo xam ne bokkuñu dañoo détaché wu waaw borom bi ak namm nammam kenn fekk ko ci allahu rabbun wal abdu abdun walaw kaana xayrul bashari radiya bashariya radiyallahu alayhi salaatu wassalaam ja borom bi borom la waaw jaam nag loo màgg màgg màgg jaam nga borom bi kenn fekku ko ci ay namm nammam moo tax mu ne wama tashauna illa ay yasha allah loolu la ñu alquran di jàngale mooy lii du ngeen sara du leen soob lu dul fekk mu sooboon yàlla kon summa bi yéen li leen di soob day soob yàlla ba pare léegi nag summa yéen mu ngeen di door a am lu leen di soob mu ngeen di soob dara te li ngeen soob mooy la soob boroom bi waaw ci yéen ngeen doxale noon wala gëm lool wala bëgg lool wala bañ lool la mu si dogal ci yéen loolooy daw ci yéen laa ma xaala moom ngeen ci dara kon kooku manoo ko booleeg jaam li nga xamante ne mooy ay bëgg-bëggam ak noonu moo tax al imaamul xaafizu abu abdillah al buxaari rahimahullah xam nga xadiis bi remplirul chartam xadiis la bu wér mais remplirul sartam moo tax mu indi ko ci kitaabul aymaani wan nuzur waaw baabun laa yaqulu ma shaa allahu wa shit wa hal yaqul ana billahi summa bik waaw xool baabu buntu laa taqulu laa yaqulu kenn du wax ma shaa allahu wa shit loolu kenn du ko wax waaw remplirul condition am moo tax indiwul texte hadith bi waaye leer na xam ne ne xadis bu wér la moo tax mu ne buntu kenn du wax masha allah washi déedéet waaw masha allah washi kenn du ko wax waaw <laughs> waaw <laughs> moo tax am na yeneen riwaayaat yu ñëw di gën a yaatal lii waaw <laughs> al imaamu an-Nasaa'i rahimahullah day solo ci kitaabul aymaani wan nuzuur ah, muy jële ci Abdullah ibn Yasaar mu jële ci ndaw suñ naan Qutayla bokkoon benn jigéen ci Juhayna mu ne anna yahudiyan ata an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa qaala innakum tushrikuun taquluuna maa shaa'a Allahu wa shi'tum wa taquluuna wal Kaaba fa amarahum an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ida aradu an yaxlifu wa yaqulu wa rabbil kaaba wa ma sha allahu summa shit wala benn yahud daa jóg mais <laughs> la boo xamante ne ni al moo ko solo rahmatullahi aley mu ne daam benn yahud booxam xam ne dafa ñëwal dëkkal yeneen saa saa ne yéen yéen yéen da ngeen di bokkaale parce que yéen daan ma sha allah wa shita mooy di ko kalaame saxaabaam yi quoi c'est pas yeneen saa mooy wax lool masha allah wa sha'ani bam naan ko wasita non hasha booy da ñëw di ko kalaame saxaabaam yi quoi naan ba pare wa taquluna te yooyum da naan mooy comme si mu koy indexé mel ni moom boo ko def <laughs> xam nga rek yahuud yi moom kacoor lañu <laughs> te ngeen di wax wal kaaba waat nañ ko ci kaaba gi loolu koy gisoon nañ ca wàllu ngiñ bu kenn du ngiñ ci lu bindeef ba imaam ibn Abbas ibn euh, kii euh, Omar radiyallahu anhu maa ne woon waaja eh, eh, eh, bul giñ ci leneen lu dul yàlla parce que dégg naa yeneen saa saa mu ne képp ku giñ ci leneen lu dul yàlla faqat kafaraw ashrak weddi na yàlla wala shirk ba waaja daal di konk cor <laughs> daal di ñëw fekk Saad mbokkam ni mu ngi toog ak Saïd ibn al mu naan ko kaay mu naan ko ñëwal gis mu naan ko waay yow xanaa tooguma woon ak jaw léegi Saïd ibn Musayyib la ko demal mu wuyu sa mbokk mi sant daanu mu mu ne ma al sami'ta ma qaala Abu Abdurrahman ma qaala Ibn Umar ne ko lii góor Ibn Umar mu ne ko lan la mu ne ko daa am ku doon waat sànk ci kaaba gi mu ne ko hé bul waat ci leneen lu dul yàlla parce que man dégg naa yeneen saa saa mu ne képp ku fi waat ci leneen ku dul yàlla kooku weddi yàlla wala bokkaale na waaw kon mu ngi noonu kon lii yeneen saa saa mu daneen ko tere <laughs> mooy sûrement yahud bi mooy temps yooyu nga xam ne parce que Ibn bu waxee lool mooy am na ku ko defoon yeneen saa sam wala ñu ko doon def yeneen saa sam tere leen comme niñ gisoon Seydina Omar doon wax bi am yi bi am yi bi am yi baay waat naa saa baay mu dégg ku naan koy é déedéet mais na ma tourné mu yoneen saa salam mu ne man kaana yaxlif fal yaxlif billah aw li yasut laa taxlifu ala aba bi abaikum bu leen di waat ci seen bàyyi ah kuy waat na nga waat ci yàlla wala nga noppi mu ngi noonu léegi yawut bi nag ci cadre boobu la ñuy woon nag di wax waxam waxam jii nag <laughs> waaw naan yéen ba pare ngeen naan wal kambati ko <laughs> yeneen saa ne leen nag déedéet eh bu leen def loolu ah bu dee yawut bi lii muy wax noonu bu leen ko def de waaw waaw kuy wax kuy wax na wax ne ma sha Allah bu soobee yàlla summa ginnaaw bi shita voilà te tamit kuy waat na wax wa rabbul kaaba bu wax wal kaaba kaaba gi mbindeef la di kenn du waati ci kaaba gi fa waat naa ko ci kaaba gi déedéet kenn du waat ci kaaba gi loolu waxoon nañ ci boobu taxawoon nañ ci <laughs> non waat naa ko ci jumaay Medina ji déedéet jumaay jan rabbul jumaa boobu borom jumaa ji xanaa <laughs> voilà muy borom bi tabaaraka wa taala <laughs> kon mu ngi noonu quoi waaw kay waaw mu ngi noonee waaw te xadiisu mel nii tamit frère sayyidatu Aisha bi daal dina koy daal dina koy hmm, solo Allahu akbar waaw ah waaw Abdurrahman non <laughs> Sayyidatu Aïcha soxnaa yoneen saa sa waaw frère bi mais pas waaw Abdourahman frère am la Abdourahman ibn Abi Bakr ñoo bokk ndey baay mais waxuma kooku de mooy avant ñoom ki leen mag kooku moo leen mag parce que Ummu Ruumaan en fait dafa doon sëy benn xaritu Seydina Abu Bakar koo am ne dafa xaritoo woon ak moom amoon ak moom alliance sauf que kooku bi ñu bi mu gaañoo ci la ko Seydina si la fële ca Makka fële Seydina Abu Bakar door a denc Ummu Ruumaan daal di am ci moom Abdurrahman ak ñoom yaay Sayyidatu Aïsha voilà <laughs> muy at-Tufayl ibn Saxbara voilà at-Tufayl ibn Saxbara la tuddoon baayam Saxbara la tuddoon moom ak Sayyidatu Aïsha ñoo bokk yaay waaw mais bokkuñ papa voilà parce que kii Saxbara Saxbara xaritu Abu Bakar la woon waaw radiyallahu anhu euh, après bi mu génnee àddina nag euh, Seydina Abu Bakar denc soxna soxnaam si mu fi bàyyi mu denc ko ci la amee ñoom ñu la wax léegi donc Sayyidatu Aïsha moo tax frère am la Sayyidatu Aïsha ñoo bokk yaay mais bokkuñ bàyyi moom itam euh, solo na xadiis bu mel nii waaw waaw waaw léegi mooy tu ak Tufayl ibn Saxbara Euh, nga xamante ne nii euh, foofu moom même même kàddu yi la waaw même kàddu yi waaw ku ne waa ji ñëwoon gént ah ne yonent saa salaam walla euh, kii am na ku ma gis ku ma gëm ku ma gént mu naan ma yéen yéen a gën waaye bu dul woon da ngeen di bokkaale après yonent saa salaam daal di leen tere lool ne leen déet loolu man bañoon naa ko sax ci yéen ndeke yéen di wax lool ba léegi waaw wala yéen a koy wax wallahu taala alam léegi kon eh, kon gis nga lii boo ko gisee hmm, mooy da ngay gis ne kon lii leer na quoi waaw mooy dajale nañ walillahi alhamdu wal minna à peu près riwaayaat yi nga xam ne ñooy ñëw di wax yi ak circonstances yeeg yeneen saa saa bi nga xam ne noonu la ko tere waaw bu nekk loo xam ne tere la goo xam ne bu leer nàññ la gu amul benn lu ñuy laam-laamee kene lii nit ki na ko moytu imaamu wii nag dane karaaha parce que xawli parce que yoneen saa ña ko defoon xam na ne lii nii ñoom amuñu ci pas-pas boobu waaye bunt bii wax naa la lii nii daa bokk ci saddu zaria waaw moona al imaamul Xattaabi mu ne innama kariha dhalika sallallahu alayhi wa sallam li anna al-waawa harfu al-jam'i wa at-tashrik wa thumma harfu an-nasqi bi shart at-tarahi fa arshadahum an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ila al-adabi fi taqdimi mashi'ati llahi ta'ala ala mashi'ati man siwahu al-imam al-Khattabi borom Ma'alim as-Sunan rahimahullah mu ne yeneen saa sam da leen a bañal kàddu wa waaw bu soobee yàlla ak diw ma sha Allah wa wa shi'ta wala wa Muhammad sallallahu alayhi wa parce que waaw comme niñ ko waxee day boole mooy li kee am moom li kii am waaw ba pare day boole ba pare bo ñu bokk mbir mi alors que summa ça veut dire kee daa am ba pare kii dóora ñëw yeneen saa saa nag daal di leen orienter ci liy tegginu ci wàllu kaddu li gën a mat mooy na ngeen jiital borom bi ba pare bam leer ak namm na mam ngeen dóor a indi namm na mu keneen waaw boo ñëwee ci kenn di ko ñaan dara ah waaw doo xam naa bu bu soobee yàlla ak yow rek samay affaire dina sotti déedéet doo wax lool waaw bu soobee yàlla ah ginnaaw gi ah mu soob la waaw lu mel noonu ginnaaw gi mooy summa waaw kon moo tax ñun suñu li ma doon wax naan inventaire ci suñu lépp du jaamu yàlla yi kese mais suñu kàddu yi sax kàddu yeeg wax yi waxin yi lépp lañ war a tegaat dëppale koog njàngaleem yoneen saa salaam bu dee dëppoowul woon ak moom léegi nag boo koy def gars yi dañ jàpp ne voilà waay gëmul sëriñ diw gëmul gëmatul waaye ma ne mbir mi darut waxu caaxaan yooyu ngeen di wax ay gëmul sëriñ diw à quoi ça sert ça lu muy jariñ waaw ngir rek jaxasela ak mbooloo mi léegi ñoom ñi nga xam ne ñoo bokk lu ñuy wax ñu noonoo nag teg la au bas de la société mais grawul waaw grawul loolu du dara looloo gën a tuuti ci lu la mën a dal ci boo nekkee ci dëkk yonent yàlla yu saa saa mu leen doon def ak nit ñu baax yi waaye da nga foog fi ne woon doon bu jaamalante gaa yi mu dee hënante ah mu dee hënante di raayalante gannaaw déedéet dañ ko wax dëgg gaa yi duñ leen neex du leen neex xam moo tax gaa yi ñu leen doon parqué moo tax boo seetloo ci fu dañuy beew c'est pas que ñoo ko bëgg di beew rek non gars yi ñoo leen di ber ci seeni mbir comme caaxaan ni muy amee ñépp nekk ca caaxaan ja manu nekk ñoom ñu ngi caaxaan yi te manu koo tere te yàgg na leen koo tere faale wuñu ko lu muy def mais c'est pas bu la dara fuusee ba ngay wax wax yu mel noonu ak ku ko man di wax waaw ku jóg jël micro bu soobee yàlla ak sëriñ diw waaw bu soobee yàlla ak sëriñ diwu ñenn ñi moom dañoo dépassé foofu mooy gis nga lii yooyu saasan di tere bañ ci nangu la tënku gars yi dañu am na ñu bari dañoo dépassé beneen frontière mooy dañoo dem te loolu képp ku ko fas fekk gaw pas am pas-pas boobu te nga xam laa wax de te nga xam yow da ngay nekk yéeféer te nga xam xam lan mooy tawhid lan mooy kii yow da ngay nekk yéeféer parce que bu la yóbboo ci que sëriñ ñëw mu neex yàlla ak mu naqari yàlla moom bu bëggee day jàll yow yéefeel la waaw di ko wax nag ci ay suufu tànt nit ñi mbëkk poto di tëbb ka dal lool ça ne veut rien dara du waxu dara waaw loolu waxu dara waaw comme si moom bu bëggee moom même yàlla bu bëggul sax moom li bëggee am kooku yéeféer la bu dee ko xam la bu dee ko xamul dañ koy xamal parce que ñi xamul dañoo bari mais bu ñu ko xamalee mbir yi xamal ko tawhid bu leer li alquran wax sunna wax mu leer nañ mu ne malgré ça xam naa ko lii laa gëm def ko kooku yéeféer la yarhamukallah yéeféer la waaw ku ko fas moom da ngay nekk yéeféer bu dee xam nga te loolu ñu bari moo leen dal pour ñoo taxaw rek ne bu neexee yàlla bu soobee yàlla loolu dafa mel ni dafa tële dañoo dañ cee dañ cee dañ cee tëli seen lame yi da koo tël il faut ñu jàmbaat ci sëriñ diw mi ñu gëm waaw alors que sëriñ diw dara la defoon non xam nga fii ku fi faal borom bi faalul lima yurid kooku mooy Allah sëriñ yi fiy coow yépp leen wax bañu képp kenn ba mu doon dund ba mu amee soxla boroom bi lay tàll loxoom borom bi lay dagaan boroom bi lay ñaan en tant que jaam boo xam ne dafa wàcc tuuti ñëw ci buntu di ko ñaan léegi ñun dañoo mënul a def li ñu leen saa sam jàngal on est incapable de se soumettre à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa mais c'est quoi mais nañ la dëggale fu la neex c'est fu neex c'est pas grave waaw yow maa daama yaa ngi ci raay bi mais ña nekk ca gannaaw nawuñ ci raay bi bëgg nga wàcc dina dégg da da ngay di gees doo leen geestu yow tegu nga xam nga fi nga jëm wala wóoru la fi nga jëm xamul bu la neexee nga geestu leen ah mm-hmm. bu la soobee sax nga lu raay bi fekk leen fañ nekk di def ni ñoom nga xool ndax di nga àgg ci yàlla am dit comme que wàcc nga raay bi mu teg di jëm ci moom ngir ndeex ñoom diwët ñoom daa moo tax wax yooyu yépp ay problématique la ay wax yu garaaw la yoo xam ne yu ñu war a sempi ci suñu kàddu yi ci suñu rajo yeeg suñu télé yeeg suñu dajee diine yeeg ak suñu waxtaan bii la entre ñu waaw bu soobee yàlla ak Serigne Diw bu soobee yàlla ak yonent bi saa sa yonent saa salaam ci boppam loolu la ne bu ko kenn wax waa ji da koo wax ci kanam mu ne ko eh yow man ngay defal yàlla kenn bu fi wax lool bal ma sha Allah wahda waxal bu soobee yàlla waaw waaw tawhid kenn du ko marchandé kenn du du affaire bu mees gis nga jullit bi li muy fas li muy fas loolu du loo xamante ni nii da ko war a bàyyi ku ñëw kël kawti kawtee ko këlli këllee ko déedéet te liñ koy wax lii ci qaida usulu maliki yi muy saddu zari'a yii nii hadis bii daa bokk ci dëgëral lool waaw mooy lépp loo xam ne day jën ci lu baaxul dañuy tëj buntu boobu waaw xas man lil madda ngir problème boobu bañatee exister ay sawaay gëm na ko waaw moom non bu ko waxee xam nañ ne jubluwu ci loolu lim ci jublu mooy yàlla ba pare déet ma ne loolu du ma ne yow li ngay wax noonu moom la ñin ñi doon wax ci kanam yoneen saa saa mu ne leen bu leen ko wax wax ñu ko ñun ñëpp laata koolu nga nekk fi di jéem a expliquer nii la mu fas digganteem ak boroomam la ñun li ñu wax mooy kàddu gii mu wax moom la yoneen saa salaam tere woon te duy teggi nit ku ne ci yàlla nga jëm yoneen saa salaam mii àggale fa yàlla ne bu leen wax lii yow nga ne loolu laay wax ba paree jàpp ne yow di nga àgg yaakaar nga ne loolu bokk na ci ay teggin bu dul woon sax dara dara. lool bokk na ci ay teggin si kilifa ne wax lii nga ne man loolu laay wax ci loo xam ne li muy bañ mooy ngeen jël yàlla di ko boole kenn mu tere leen loolu man nga ne noo man nag loolu laay wax quoi parce lii euh, wàllu yu sàngam wala sëriñ sàngam mu wax ko léegi wallu yu sàngam moom lañ la jaamu yow yàlla bi mu la naan jaamu ma ci waxu kan la jaamuloo waxam moom borom bi ak waxu yonentam alayhi salaam amul benn mbindeef ak nu man di toll boo xam ne ay waxam la yàlla ne déglu leen ko li leen wax ngeen jaamoo ma amul kooku Seydina Muhammad lu tudd ak yonent yi leen jiitu woon jeex na amaatul beneen mbindeef ak lu mu baax baax baax xatta Seydina Abu Bakar Seydina Ali Seydina Usman Seydina Omar Seydina Ali ah Abu Bakar Umar Usman Ali radiyallahu anhu borom bi neewul ah ah léegi ñoom lépp lu ñu wax rek téye leen mooy seen diine te pourtant yeneen saa sax nee na ah, ah, ah, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin waaw mais ñooñu lan mooy seen wax parce que ñoom ci li fi yoneen saa sax ne woon la mooy dérive yi dootul jamais nga dégg ko ci ñoom. li yonent ba lay saa saam doon wax doon jàngale à la perfection près ci loolu lañ ñëw waaw moo tax yeneen saa ne maa ngi leen di dénk sama sunna ak seen jaaruwaay ndax ñoom xam nañ ne fi ma fi mu jaar duñu ko teggi te foofu la ñuy teg seen tànk mais koo xam ne yeneen saa saam la ne wax leen lii moom mu ñëw ak nu mu ko man ni tourner di philosophie ak ay nangam ak wax lu wuteeg yeneen saa la wax léegi ñu naan la sawaay léegi waxal lool. wala iyaadu billah a'aadana allahu min al ghurur voilà wallahu ta'ala alam kon lii ah dañ koy sib ci ñenn ñi mais day xaraam ci ñenn ñi ah waaw am na ñoo xam ne bu dee ki nga xamante ni moom euh, dëgg la am na pas-pas bu dëgër mais day wax dañ naan ko hé yow bul wax lii kanta ki nga xam ne moom dérive la jëm masha allah wa fulaan ak diw kooku moom kàddu boobu mooy noonu la ko gëmee kooku day xaraam ci moom muy waxe noonu même keneen ki sax dañ naan ko yow bu ko wax amul dañ koo sib ça veut dire que bon na ko wax non dañ naan la hé bu ko wax mais sauf que selon nit ki koy wax la mu fas loolu degré gravité bi foofu lay teg foofu lay foofu lañ koy natt mais loolu lu ñu tere la ak ci ku mu man di nekk waaw pour am ngërëmu jaam doo ñëw di wax loo xam ne yeneen sa salaam danañu bu leen ko wax bu kenn wax laa taqulu ma sha allahu wa sha fulaan bu leen wax bu soobee yàlla ak diw waaye neen bu soobee yàlla ba pare ginnaaw gi waaw kay gis ñu ximma fi mu ñu ci wàllu tawxiid nga gis nag ñoo xam ne léegi li ñëw di waane waanelu jàpp na yii yëpp dara newu ci kon yoneen saa salaam da da doon asaar newu ci loo xam ne amul njariñ ko walla iyaazu billaah mu jaral ko di wax laa taqulu ak kële ak ak ak ak ak ak ak ak ak ak ak ak ak ak ak